waaye ci wàllu diine ay lamda lañ ci waaw ay am nii lañu ci ay nulaar lañu ci voilà c'est ça la réalité comme ni nga xamante ne bu dee diine bi xamul ñoom doyen ya ñuy moom it nulaar la koo fële voilà doo ñëw ci seen domaine des mathématiques ak yooyu yow xamoo ci dara xamoo luy x ak y nga ñëw ñu lay jiital loo amul lu tax ci diine ji ñu nangu loolu parce que ñooñu ñoo ñàkk fulla te xamuñ li ñor waaw léeg-léeg sax matuñu dëgg-dëgg boroom xam-xam mais quand am na lu ñor wax lu mu ndaw ndaw loolu waroon naa tax quand ñu xam ne torche bi ñoom ñoo ko yor waaye bu ñu dëpp torche bi ah féete la ko suuf naan gaa yi avancé leen ñëppay waaw kon man yuti euh, euh, euh, kii suñu borom ne kon siratillah wa innaka la tahdi yaa gindee yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi mooy irshad di nga wane yoon wi ila siratin jëm ci yoon mustaqim wi taw waral mooy siratillah mooy yoonu yàlla waaw kon lépp lu ñu digal dañuy xam ne ci yoonu yàlla la yoonu yàlla wii la waaw mooy tant nar ba est nit ki boo ko gidee wan ko yoon wi dina ci nangoo tënku ak loolu xolam dina ko nangu borom bi loolu la ko ne innaka la tahdi man ahbabta waaw ñaari aay yooyu bii ak boobu contradictoire de wuute wuñ de déedéet bii muy wax fii hidayatul irshad la mooy guidance bi nga xam ne dangay ngay wan nit ñi leeral leen bañ gis yoon wi ñu war a jaar léegi est ce que dinañu fa jaar loolu nag yàlla loolu la naa ko innaka la tahdi man walakin allah yahdi man yasha yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tahdi du yaay gindi waaw man ahbabta ku la soob waaw du ku la soob ngay gindi déedéet waaye nag borom bi walakin allah waaye borom bi de yahdi mooy gindi man yasha ko waaw loolu la mooy lay lay tax seen xol nangu nag sag woote ba nangu cee wommatu loolu nag moom ci man la kantaa wan leen yoon yooyu man naa may naa la loolu yaag ñi la doon na muy borom xam-xam yi ndax ñoom warasatul anbiya kama qala rasuluna alayhi afdalu salati wassalam kon loolu suratu shura suuratu Shuura aaya cinquante deux cinquante trois kon mu ne wa qaala ta'aala فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Suuratu Nuur, aaya 63 al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa qaala ba léegi wax na taala borom bi nga xamante ne moo kawe te yéegul moolu moo mu ne fal yaxzar na def attention de ah na def vraiment attention quoi ñan alladina gaa yi nga xamante ne ni yuxaalifuuna an amri ñoom ñooy wuteek ndigalu yonent bi alayhi salaatu wa salaam <laughs> sunna baa ngoog ba léegi dégg le li mooy day day day wattu sunna mooy doxali nu yolente may saasam ak ne fal yaxdari <laughs> na prendre garde tey def attention tey moytu na wattu de alladina gaa yi nga xam ne yu an amri ñooy wuteeg njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam ñooy wuteeg shari'at borom bi tabaaraka wa taala bi mu jox yonent bi salaam mu digal leen ko lan moo leen di lan moo tiim seen bopp yi lan la ñuy moytu an tusibahum yi fitna gu rëy da leen aw te yusibahum lalleen adabun mbugal alimun gu tara tara tara Allah képp kuy wute ndigalu yonente bi alei salatua salam lii ñu naan épée de Damoclès boobu lu raw looloo tiim moo gën jege sa mbaru sa torox tànge moo gën a jege carax bi nga sol sa ñaari baaraamu tànkee képp ko wallahi sa torox tàngee la gën a jege que loolu moo gën a jege sa baaraam yi mbaru tànk bi mu képp mbaru dàll bi mu képp waaw lii la yow boo xamee lii nan nga bëne kontaan tewu kontaan gërëm mbir yi ni muy demee ci àddina bi loo xamante ne doxaluñ ko ci li yàlla bëgg manu la ni foo jaar sa xol dina am lu ci def loo xam ne bi bëgg doon nga nam borom bi ah man de ci sama côté ñaan la am dinaa ñaan ngir borom bi soppi kantaa dina soppeem du soppi loolu sama affaire affaire la mais nag dinaa ñaan te dinaa dëggu ci sama ñaan waaw te lu ma ci man di dox ngir mu loolu am dinaa ko ci def te yàlla ci fi mu ne kon fal yahzari alladhina yukhalifuna an amri nañ def attention de <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam biir aw boobu du du xamul de te la woon ngay lu dul nga xam lan la ci yonent bi alayhi salaam lan la ci lislaam ak ci loo mën di dugg nag waaye nga ñëw def nga ñu leeral la atte ndigalu yonent bi alayhi salaam ak lim atte ci mbir moomee nga ne sama yoon newu sama yoon newu ci man li ma neex laay def li ma neex laay def yow ndaw si nga def lu mu neex parce walla dara fii yow sa soxam sa jëkkër jee na bàyyi benn nga lala fase nga ne man de jeex na man yooyu new ma fi ay këy njog yooyu c'est pas mon affaire voilà ay yii kii gaañu na sama jëkkër dara man ay yooyu dokk ma ci voilà sama yoon new ci ñu wax la nga ne sa yoon new ci voilà suñu boroom nag ngeen defal attention ñu laal leen fitna waaw waaw fitna daal di dugg ci seen biir ba di def leen ay yéeféer waaw te bu boobaa aw yusibahum mu laal leen même bu leen deful yéeféer wala ñu ne ay jullit lañ noonu mais nekku ñooy dëgg rek ci jullit buggoon bo buggoonum borom bi ñëw dal leen waaw ngir ñu delluwaat <laughs> waaw. moo tax ci fitna la ñuy dugg ah ku bañ àttee di wuteeg àttee yore may saasaam te ñu ne nga jullit nga xoolal rek la ñuy dund wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka suñu waroon nee gis nga sama alxuraan ji ko ëpp ku ko dum mooyu ne sa yoon newu ci waaw yow daal ñoom Paul la constitution de Paul ak ñooñu de Montesquieu de Napoléon ak façon yooyu ki gaa yi xalaat ñoo la gën a jàppal mais xoolal gaa yi ni ñuy dunde dund gu karaj lañ ne wallahi waaw mooy lañ bëgg naan di ko di ko di ko di ko bëgg am ay mirage lay doon sarabum biqiya même dund gu tranquille rek dañuy jafe suñu waroon nee na kooku dinaa ko dina am dund gu karaj bu difficile waaw kiris bu mu am ba génn ci ñu jàpp ne walla ça beneen ñëw doggali leen duuraat ci noonu la ñuy dunde ba keroog bi nga borom bi di leen yóbbu crise des valeurs économiques sociales ñoom ñu xam ne sax li nekk jaaduwul mais dëpp leen moo jafe ndax ñoom dalalan ba'ida cànkute gu sori ci lañ ne kon suuratu nuur aaya 63 aaya bi nag jiitu woon na loolu hein am na lu ci jiitu woon ci kaw waaye al imaamu rahimahullah comme ni ñu ko farale di def dafa jël li ko soxal léegi nag al imaamu an-Nawawi rahimahullah muy indi nag aaya bi nga xamante ne mooy bu mujj ba léegi ci garab gii nga xamante ni moom lañu ne ci toolu nit ñu sell ñu mu ñu koy présenté di ñu ko wan muy euh, garabu euh, di dig di di digal gi ñu suñu boroom digal ñuy wattu li nga xam ne mooy sunnaay yenente bi tëralinam sallallahu alayhi wa sallam ak teggi ni mu laaj mu ne wa qaala ta'aala wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati llaahi wal hikma suuratul ahzaab waaw aaya 34 fanweer ak ñeent mu ne boroom mi nee na moom mi yéeg moom mi ci kawe te yéegut wadkurna dee leen tudd di mentionné waaw dee leen tudd di fàttale ko tey tudd di jàng dee leen jàng maa li nga xam ne yut la moom la jàng fii buyuuti kunna ci seen néeg yi yéen yone soxnaa yonent bi alayhi salaam lay wax waaw yaa nisaa an-nabiy lastunna ka ahadin min an-nisaa noonu la ko ubbee woon ak la ca kaw ma man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan aaya yooyu wallahi suratul ahzab Allah njaboot gu ne war na koo xam njabootu l'islam waxuma jàng nii rek xam nga mooy xam dëgg-dëgg ak teggin yi nga xamante ne ni moom lañ war suñu diggante yonent bi alayhi salatu wassalam ak diggante li mu ñu andil la Allahu akbar waaw ca la ñu mën a defaroo de liiral nag sociologue bu la neex ak anthropologue bu la neex wala gaa yi nga xam ne nañ léegi ñoom dañoo xam nan la ñuy kiiwee société yeeg yooyu ngir seen société baax ngeen wëllit alxuraan te nay julli leen wallahi du ngeen dox <laughs> mu ne wan kur na dee leen tudd di jàng maa li nga xam ne yupp laa fii buyuti kun na moom lañuy jàng ci seen kër yi seen néeg yi muy alquran gii ñu wàcc seen boroom kër yéen soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam min ayatillahi ci laaya yàlla yi wal xikma ak xadiisam yi mu nga xam ne yu xereñ yi nga xam ne moom la indaale moo tax it <laughs> boroom bi waxaatu wallahi moo tax gis nga sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha ak ñoom sayyidatu Ummu Salama sayyidatu Zaynab bint Jahsh ak radiyallahu anhum nag ñoon wallahi xoolal sunna yonente mi alayhi salaatu salaam li ñu ci transmettre waaw sayyidatu Hafsa kaamil biñ dajale woon bi sayyidna Siddiq dajale woon ci ba ko sayyidna Umar kiiwee sayyidatu Hafsa ko yoroon finalement keroog bi ñuy def commission bi eh, jamonoy sayyidna Usmaan moo leen ko jox ah radiyallahu anhunna wa ardaahunna wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahunna wa ma'waahunna amiin ya mooy yow yow jigéenu julli mbiri la amul ñun affaire alquran affaire sunna affaire jàng xam diine moom jigéen ñoom nay nekk ci waañ wi rek di togg ko defar lu neex en ah, fay loolu am na solo waaye nag loolu na ko def laata ñuy tàmbalee njàng bi muy man di participer wala bu dee fa muy togg dina man di concentrer fay diggaale est-ce que loolu dina mën a jël mbir yi di ko toppaat comme ni ñuy toppee télénovela ci ñenn ñi bu leen ci raw ñu jël bu leen ci raw ñu jël loolu ah ñu ñu ñu ñu ridiculiser ko wala seedaa ko gis nga yitte googu ñu def ci caaxaan yooyu ah buñ ci jëloon cinq pour cent wallahi def ko ci alquran ak sunna kenn du leen raw ñun ñëpp kenn du ñu raw gis nga ñuy ci ay football beeg façon caaxaan yooyu gis nga buñ jëloon temps boobu waxuma lépp de. cinq pour cent def ko ci alquran ak sunna xam-xamu alquran ak sunna mais kan bi ñoroon kon kenn la ñu tuddoo Shu'batu ibn al-Hajjaj ñu naan mais comment comment comment comment c'est du quoi c'est ça se prononce comment bon mais il vivait de quel temps lui hein yu mel noonu nga ne yow ku ñu wax nga naan doo miinu ma tur yooyu miinoo ko mais am nga ñoo miin te du ñuy wolof waaw football katu brésilien bi xam nga ko ah te du wolof ah. norvégien yow daanaka championnat bi ñëpp mën ngaa tudd jour yëpp mën nga leen a tudd nga wax jour yi fan yëpp Real nga wax tur yëpp City nga wax tur yëpp yow loolu lépp nga mën leen ba pare ñu naan la soobatu noonu la ca ca comment comment comment. non c'est que turu yooyu man miinu ma ko quoi. waaw parce que lu la ko miin la ngay fréquenter ah. ña bokk euh, ab ab ñoom la fee ne di laale. yow comme que ñoom seen teen seen seen seen géej plutôt boroom xam-xam yu mag yooyu doo fa dem as dara kenn du la ko gis mais lan ngay leen di miine doo leen miin. quant à teenu gaa yële moom <laughs> caaxaankat yi. foofu foofu ngay ne mais di nga leen miin même buñ dul ay wolof <laughs> kon nag mooy jigéen ñi amul voilà la góor yi bo mooy loolu loolu loolu idée bu faux la idée bu fausse la waaw da ngay gis sax ku jàmbaare mais doomam góor yi dinañ dinañ dina leen fexe ba ñuy jàng mais jigéen ñi moom daanaka duñu xam dara daanaka duñu xam dara ñoom daal li mel nii daal affaire u l'islam affaire u alquran affaire du seen affaire alors que c'est tout à fait faux Sayyidatu Aïcha bu doon loolu la nekke woon nan lay ak ñi mel ni ñoom Sayyidatu Fatima al-Batul az-Zahra radiyallahu anhuma wa ardaahuma mais bu doon noonu lañ mel nan la ñuy mën a xamale dara ci dund ak Yonent bi alayhi salaam ak Alxuraan ak sunna mais de parce que dañ koo yëg teeloon Sayyidatu Aïcha yu bari nee na ay toog Yonent bi alayhi salaam nekk ci jàkka ji di wax nit ñi man may ak di xool ci ci ci ci à travers sama rido bi ngir jàpp xam-xam waaw ba man ñu koo nettali comme keroog ghazwatu Mu'ta waaw bi yonent way saab saab bi kenn waa ji ñëw naan ko waa kër Jaafar dañu ngay jooy rek yonent way saab saab ne dem leen tere leen mu dem waa ji dem ñuy gën a mun a waa dem naa mais ñu koy gën a jooy de ñëwaat yonent way saab saab ne ko demal nga tere leen ko dalaan nen yéen a mën a jël leen jëlal suuf na rek nga sotti leen ko yu mel noonu seen base bi nekk damaa nekk nii di yëngu di xool ngir mën a jàpp ba xam ne yàlla teg la tiis nga triste loolu nga xam ne nga xamul dara jàpp ne voilà yàlla bu tegee tiis waroo nekk naan na ma yàlla yàlla ah boo tiis naan naan borom bee ñu teg tiis yow waay ma demal toog nga naan nga mu ko ne nag waaye yi wax na lu am solo quoi li <laughs> nga waxul lu am solo même bu dee yéeneem baax na mais yéene gu baax ànd ak xam yeneen bi alayhi salaatu wa salaam doomam génn àddina mu ne inna al-ayna tahzan la tahzan ah no inna al-ayna la tadma wa inna al-qalba la yahzan wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun yow nga bëgg a ñëw doomam ci Seydina Ibrahima alayhi salaam génn àddina ah mu ab liir ab xale boobu ba liir mais xale bu ndaw ah wax rek liir la sax liir la léegi yow nga ñëw. mu ne fekk muy muy jooy rongoñ yi di génn mu ne mu ne mu ne innal ayna bët yi de mooy sotti euh, euh, ay rongoñ suñu xol la tax la yahzan mu ngi njàq yow nga ñëw taxaw naan te ñun tàqale ko gi ñuy tàqale ak yow sama doom ji Ibrahim ñàkk nañu ci yow nga ñëw naan ma ay walla yàlla bu la tegee yenn yi waroo taxaw naan yàlla nañu teg piis ak déedéet da ngaa war a wane yow eh jëloon sa wax di nga teg quoi. moo ñu teg tiis kay borom bee ñu teg tiis bëgg gis effet yi ci ñun ñu wan ko ne ñun jaam lañu yaa ñu ko teg lii ñu nangu ko waaye nag wala naqulu dañu wax de illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda lu dul li borom bi bëgg te gërëm rek la wax mooy génn ci suñu làmmiñ ji duñu saalib de way way dee naa way ñàkk naa sama asamaan ak suuf waay waay jàngama ni sàngam déedéet inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te ñoon la borom bi ne bégal leen wa bashir as-sabirin bégalal wooy muñkat yi wa ñam alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñooñu la borom bi loolu la ñuy wax wax yu mel noonu voilà am na borom bi moo ñu ko joxoon na te itam ci moom lañ jóge te ñun ñëpp kii dañoo jiit kese dañoo itu kese waaye ñu ngi ci gannaawam comme ni mu doon wax bu ma a dem ci almeer yi moom alayhi salaatu wassalaam kon nag jigéen ñi il faut pas ñu jàpp ne ñoom nañ nekk ci pome duñu xam dara waaw bu ñëwee sax di leen jàngal daanaka lu teer a teer lañ leen di jàngal du dugg mukk ci biir comme loolu nag euh, c'est yi ah ñàkk dugg ci ci xóot-xóot yi ñun dañoo nekk génération boo xam ne ci surface kese la ñuy yem waaw mooy ñun mbiru diine loolu mooy kay kii rek ay càpp fii càpp fee càpp fee jeex na mais kantaa du xóotal mbir yi daanaka bokkuñu loolu bu dee ñépp la rawatin nag femme yi ñoom daanaka moom bu dee tuuti sax dugg ci détails yi duñ dugg ci yu xóot yi déer wadkurna leen soxna yi yonente bi alei saa salam mooy soxnaam yépp nag ndax yaa nisa annabi du soxnaa yonente bi alei saa salam kese ah, moo julli ñépp julli ñu jigéen ñi jigéenu yonente bi nag sallallahu alayhi wa ndaw teraanga cay bu ñu ko xamoon ah maa la nga xam ne yut laa fii buyutikunna moom la ñuy jàng ci seen kër yi min ayatillah ci aaya yàlla yi wal xikma ak xadiis yi waaw moom ñuy jàngale ci kër bi femme bi nekk ci waañ wi kese moom eh, ñee nekk ci salon ba di lijjanti xam-xam boo taxit après yu xam dara da gis moo tax gis nga gàpp bii am <laughs> da ngay gis jëkkër ji nekk boroom xam-xam bu mag waaye soxnaam moom mënula dimbali kenn ci diine moroomam yu jigéen yi parce jamono ji yi muy jàngale wala di kii moom mu ngi ci yeneen moom léegi moom mu ngi ci téléphone yeeg di jateeg <laughs> di waxtaan entre ñoom ak entre jeune fille nee nañu te dépassé nañ nekk jeune <laughs> waaye ñu jàppe leen bopp jeune fille bi nekk ci yoo xam ne am nañu ko ëpp solo léegi lan lay xame mais du xam moo tax ngay gis gap boobu xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam xoolal yonent bi sallallahu alayhi mi jàngal ñëpp mais soxnaan yi léeg-léeg gars yi dañuy ñëw di leen laaj ay masala même bi ñu ñëwee Seydina Omar radiyallahu anhu wax gaa bi ñu ay waa ko joxe soxnaam te yow yow yow yow man yu génnul est-ce que da ngaa war a sangoom déet mu ne Seydina Abu Muusa ay eh, ñëwal demal ci Sayyidatu Aïsha nga laajal ñu ci bi ñun ñépp ñuy toog demal ci Aïsha ko gis nga am na xadis buñ fi gis keroog am na xadis buñ fi gis keroog bi euh, yonent bi alayhi salaam sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anhu an wa ardaaha bi muy wax naan moo mooy bii ñu génn sax waaw wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ah mu naan kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy hadith bi ñu mujjoon gis voilà <laughs> bala ñu joxe génn nga daan nagat foofu la gis nga hadith numéro 155 bi mu ne mu ngi jëlee ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha dafa eh, eh, mu ne eh, yonent saa saa nekkoon na idaa faatahu bu bu ko mësoon rëcc ab julli bu doon da rëcc julli ci guddi gi min waja'in te la ko waral mooy ak wopp dafa wopp ba keroog taxawu yom doon taxaw di julli manu koo def day julli ca bëccëg ga ashar aw ghayri wala leneen quoi day julli Euh, euh, douze rak mais hadis boobu gis nga taabi'i bi nga xamante ne nii moo ko nettali rahimahullah dafa ñëw ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhu daal di koy laaj ne ko mais euh, doon ko laaj fekk moom moo jaayoon ay affaire am quoi jaay këram non dafa bëggoon jaay këram ba pare fase na soxnaam ngir ne day dem jaay lépp lu mu am dem ruum ah fo fa ñuy xare ji ca ca Syrie ngir xare ji waaw léegi nag bi mu ñëwee dajeeg ñoom Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala wa ardaahuma mu ne ñu ne ko déedéet ak saxaaba yi ne ko déedéet saab nga keroog la la ko Seydina Mawlana Ibn Abbas wax ndax duma la tegtal fekk ci li yonent bi alayhi salaam doon jullee mu ne ko ndax duma la tegtal ki nga xamante ne moo gën a xam witaru yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag naka la ko doon jullee ki ko gën a xam ci kaw suuf dangaa bëgg ma wax la ko bi ne ko ok taabi'i bi Sa'id ibn Hisham ne ko aha kay loolu kay bëgg naa ko waaw mu ne ko nag demal ci Aïcha boo demee nga laaj ko te lu mu la wax boo ñëwee ñëwal nga wax ma <laughs> voilà nga ñëw mooy lane ko ci ñi nga xam xam nga moo laa dam no Abbaas am na lu ci xam fanaan na kër tantam ba xam yoneen si naay saasaam nan la doon jullee laaj ko dane ko est-ce que duma la tegtal ci ki gën a xam loolu ndax loo xam-xam-xam boo gisee ku la gën a xam bul rëy neel ah masala mii nag diw moo ma ko gën a dégg waaw moomu ko gën a dégg demal ci moom insha allahu taala dina la ci gën a leeral allahu akbar allahu akbar mu dem kon loolu bu doon ne toog da moom moom bu yonent bay saa saam am jàngaleem doonu koon toppatoo yoonam new ci hein kooku yaakaar nga ne nan la mënoon a jàngalee loolu mais du ko mën loolu kon nag boo fi naree nekk foog ne femme yi sawaay ay wa léegi ñoom moom nañuy topp toolu neex rek tey togg lu neex tay toiletu kese yow moom xamoo li ngay wax waaw <laughs> yow moom ah, xamoo li ngay wax te moos leer nga ne moos yow xam nga ne euh, loolu moom léegi nag sauf que euh, malheureusement loolu dafa nekk loo xamante ne daanaka dafa law léegi quoi waaw dafa law wal iyaadu billah kon nag mu ngi noon sinon bu doon loolu doonu ko woon man a wax ah. il faut kon mbir ñu xam ne affaire yi du affaire waa yow na góor ñuy toppatoo xam-xam jigéen ñi ne fee déedéet suñu boroom da ne wazkur na ay wax yéen dee leen tudd waaw tey jàng li nga xamante ne nii mooy Euh, li ñuy wàcce ci ñoom sa Saad du Sa'id Sa'id Sa'id ibn ibn Hisham voilà ibn Amir voilà rahimahullah euh, euh, baayam Uhud la génn wa ardaa hein kon moom loolu la ko Sayyidina Abdullah ibn Abbas xam <laughs> bu dul woon doxewul woon lii aaya bi wax wazkurna te dee leen tudd maa li nga xam ne tey jàng yutla fii buyutikunna min ayatillahi wal hikma kononte kon du ko ma waaw ak di toppatoo sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax léegi rek la la nekk lu kii ah borom xam-xam yu mag yi nii ay ñoom al imaam al haafiz ibn Hajar mais seen sëriñ dañuy am ay sëriñ ñoo xam ne ay jigéen lañu ñoo ñun léegi jàpp nañ ne lan waxuma sëriñu barkeelu ah, loolu moom de toute façon taxul ñuy wax waaw loolu moom taxul ñuy wax moom. <laughs> non sëriñu barkeelu parce nii rek la sant loolu moom taxul wax foog naa loolu moom ñépp ko xam moom <laughs> ñoo xamante ne nii ay ci xoppaal yi lañ bokk boroom xam-xamu xadiis yu mag ji loolu lay wax am ah. <laughs> waaw waaw mu ngi noonu mais ñun léegi daanaka doo ko dégg doo ko dégg naa nañ dellu kon ci li al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wal aayaatu fil baabi kasiira aaya yi wax ci bunt bii nag kasiira dañoo bari lool waay kon nag fii la ko yemale lii mooy ah, wàllu wu njëkk wi ci garab gii di digle gi ñu borom bii digal ñu wattu tey jàpp ci dundinu yonent bi alayhi salaatu salaam ak ni nga xamante ne mooy lim ñu fi bàyyee ak teggin yamu laaj léegi nag bii di ñëw ñu dugg nag ci beneen wàll bi nga xam ne sax moo gën a tax indi téere bi muy xadiis yi di composé alhamdulilah téere bi ba léegi insha allahu taala léegi nag buntu bi al imaamu an-Nawawi rahimahullah dina ci indi douze douze xadiis fukki xadiis ak ñaar yoo xamante ne ni ñoom la indi ci buntu bi ci garab gu bees gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum